wa id yamkuru bika alladina kafaru liyusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru allahu wallahu xayrul maakiriin suñu boroom kon tabaaraka wa taala wax ci fanweeru laaya bi léegi nag lii wuy nettali moom gisoon nañ ko fi fan yee kese bi nga xam ne ci lañuy gis ci suuratu tawba bi bi nga xam ne ci la doon wax ne illaa tansuru faqad nasarahu allah id axrajahu alladina kafaruu thaniya ithnayn id huma fi lgaar id yaquulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana gisoon nañ ko keroog bi nga xam ne ci lay wax ne bu ngeen ko dimbaliwul xam ne ne boroom bi tabaaraka wa taala moom de dimbali na ko moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii te loolu mooy keroog bi nga xamante ne nii ci la ko gaay doon pexeel ko waa biñ ko génnee la diina kafaru te mu nekkoon kenn kennu ñaareel ka muy moom ak Seydina Siddiq ba mu koy wax naan ko laa tahzan bul njàq ndax borom bi mu ngi am ak ñun waxoon nañ fa nettali bii moom la suñu borom di nettali moom la naan mooy bañ koy waaji génne rek te waa Quraysh dajale woon te nat Nadwa te seen assemblée boo boobale seen conseil de sécurité bu fa al al fasid bu yàqu boobale nga xamante ne fa lañ ne woon ngir di tëral pexe yi yàq l'islam lépp foofu lañ ko doon waxtaanee ba nga xam ne ci lañ daje ba sa Shaykhu Najdi paaba ñoom waa Quraysh bëgg a xool nan la ñuy doxalee mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mii ndax kat gaayam yaa ngi génn di dem Medina di dem Yathrib te moom mu ngi fi kon nag nañ fexe léegi wax ci ay mbiram nan la ñu koy def bala mu ñuy rëcc léegi nag bañ fa dajalee xalaat yi fa jógoon moom la suñu boroom di wax fii moom lay wax ne wa id yamkuru attalakul ba nga xam ne moom lay tërali plan de di la fexeel alladina kafaru yow seydina muhammad ñallallahu sallallahu alayhi wa sallam ñan ñoo ko doon def mu ne alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi di ñoom abu lahab gaa yoo yële lan lañ naroon lii xalaat ya fa jóge woon li ko mooy nañ la tëj fenn daal di lay dugal ci ak kër wala benn néeg boo xamante ne nii lay la ngay lekk dañ la ko fay sànni léegi tëj la fa dootoo génn aw wala boog yaqtulu ko beneen xalaat bu fa jógoon te moom la Abu Jahlin joxe woon mooy ñu daal di lay faat aw walla boog yu xuriju ko ñu génn la dëkk bi ñetti xalaat yi moo fa jógoon waaye finalement falaat bi ñu jàppoon mooy xalaatu abu jahlin bi nekk ci digg bi mooy ñu faat leen te ca la ko sheykhul najdi iblis ne woon ar ra'yu ma qaala ar rajul ne laal xalaat bi mooy li waa yi wax waxoon naa la bu dëggaloon doon na wax ar ra'yu ma qaala axi al shaytaan mii mi at shaytaanul insi mi nga xam ne sama mbokk la man iblis mi nga xam ne nag maay le grand satan man maay shaytaanul insi wal jinni kon nag mu ngi noonu le nag mu ne wayam na keroog ñu ngay tërali panaade wa yamkurullah borom bi moom tegoon na li nga xamante ne nii noonu la leen di bugale ba pare ndax nekku fi di tërali plan comme jaam yi de wallahu te borom bi xayrul maakirin mooy ki gën ki nga xamante ne moom moo mooy ki gën te moo gin a xam nit ñi nga xam ne ñooy tërali plan moo leen gën a xam la ñuy def te li muy def yi plan day dogal de mu ne wa iza tutla tabis masay jàngalihim ci ñoom yéefér yi aayaatuna suñuy laayay alquran yi xaalu ñuy wax ñoom lan la ñuy wax naan qad sami'na dëgg-dëgg ñun law na nasha way mooy comme laay biñ gisoon fan yëlee naan na waay yow law naan law nasha qad sami'na dégg nañu waa voilà law nasha te sax bu ñu sooboon sax la laqul naa ñu wax mithla hada lu mel ni alquran jii bu ñu sooboon ñu wax lu mel ni ah in hada waaye lii nga ñuy woote di ko te jàng ni yow seydina muhammad alayhi salatu wasalaam nekkul illaa ludul asatirul awwalin li nga xam ne daal mooy épopée des anciens waay xa lii la rek mooy li nga xam ne nar wax yi nga xamante ne ay léeboon lippoon amul yi nga xamante ne way njëkk ñi ñoom ñoo ko doon nettali lii nag ki ko doon wax boroom xam-xam yu bari dañ ne kii ki ko doon wax mooy an-Nadr ibn al-Harith mi nga xam ne gis nañu ko keroog bi nga xamante ne nii moom bokk na ci prisonnier Badar yi nga xam ne ñoom ci yoon bi lañ leen faat bi nga xamante ne nii ci lañ leen jàpp prisonnier ci lañ leen jàpp nag daal di koy faat moom ak Uqbat ibn Abi Mu'ayt ñoom ñaar ñu gënoon a yées ci gaa yi kon nag moom nag nee am na ñu ne moo doon wax lii te mooy ba muy dem rek di def commerce fa nga xamante ne mooy ca Iran mooy fële ca Perse di fa jàngaale li nga xam ne mooy mooy mooy histoire ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Qaysar ñoom kii jox ñoom Kisra ak ñoom Isfandiyaar mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàng li nga xamante ne mooy alquran moom mu naan ginu ngeen maa gaay leen Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam gënumaa rafet dara li may nettali ñëw leen ngeen déglu di kàcc moom la doon wax naan law na shaaw bu ñu sooboon la qul naa misla haadaa ñu wax lii ba pare waa Quraysh di teg ci di wax waaye loolu mu wax li tax suñu boroom def ko ne ñoom ñoo ko doon wax moo ñoom ñépp ci d'accordoon ndax jàppoon nañ ne Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam sha'ir la mooy moom waxkatu poème la saaxir la moom taxaaxuraankat la de kaahin daa nekk koo xamante ne nii gisaanekat la te lii muy wax nag dara kon lañu ko dàqawul kon nag loolu lañu doon wax wa id qaalu mu ne ba fàttalekul keroog bi ñuy wax ñoom waa Quraysh ba léegi naan allahumma ginnaaw bi ñu waxee naan bu ñu sooboon dégg nañu ah bu ñu sooboon ñu wax lu mel na alquraan yi ñu teg ci naan allahumma hé yow suñu borom tabaaraka wa taala in kaana hada bu deeneen ndeem alquraan yi nekk na huwa moom hada lii huwa alquraan ji waaye huwa saydina muhammad nii alxaq mooy hala huwa alxaq moom mooy dëgg min indika tukkee ci borom nee na yaa ko yónni mu tukkee ci yow nekk dëgg alquran jii nee na ci yow lay digg lay lay jógee bu dee ne loolu dëgg la min indi ko tukkee ci yam waaye ci yow waaye ma ne fa am tiralay naa waay waay borom bi tabaaraka wa taala tawal alaynaa ci suñu kaw xijaaratana xeer mina samaa'i yoo xam ne day tukkee ci asamaan naa wala daal nga ndil ñu bi adaabin ci mbugal alimin goo xam ne gu tara tara tar la mooy ni lii daa am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne waa Quraysh ci boppam ñoo ko doon wax am ñu ne an-Nadr ibn al-Harith radi eh, moom mi nga xamante ne alayhi min allah ma yastahiquhu moom moo ko doon wax waaye al imam al Bukhari rahmatullahi alayhi dafa solo moo ko noonu ki nga xamante ne tamit al imaamu muslim ibnul hajjaaj al qushayri yu an naysaabuuri rahmatullahi alayhi tamit daal dinay solo ci jële ci saydina anas radiyallahu anhu mu ne qaala abu jahlin mu ne abu jahlin dane allahumma in kaana haadaa huwa alhaqqa min indik fa amtir alaynaa hijaaratan mina as-samaa'i aw i'tinaa bi'adaabin aliim fa nazalat wa maa kaana allahu liyu'adhibahum wa anta fiihim wa maa kaana allahu yu'adhibahum wa hum yastaghfiruun kon nag loolu la loolu ne moom la ki nga ne Seydina Anas wax radiyallahu anhu wa ardaa kon Seydina Anas radiyallahu anhu mu Abu Jahlin dane allahumma ee yow sama waram in kaana haadaa bu dee ne Seydina mi bu dee na bii bi alayhi salaatu wassalaam huwa alxaq moom mooy dëgg dëgg la min indika tukkee fa yow fa amtir alaynaa xijaaratan min as-samaa maa ngi lay ñaan man abu jahlin nga wàcce suñu kaw tawal suñu kaw xijaaratan ay xeer min as-samaa i tukkee ca niir ya na wàcc a wala nga ndil ñoo bi adaabin aliim ci mbugal moo xam ne mu tar la moom mu ngi doon ñaan ci kawam moo taxit suñu boroom wàccewul xeer ci seen kaw de waaye mbugal na ko mbugal mu tar keroog Badar loolu nag mooy li nga xam ne moo ñëw ci Sahihayni nee na nag suñu borom wàcce wa ma kana Allah mooy li nga xam ne moo ci topp muy laaya fanweer bi ak ñaar ak ju ak ñett mu ne wa ma te borom bi nag nekkul li yu'adhibuhum nekkul di leen mbugal wa anta fihim fekk ñoom moo nee na nga mbugal ko ñoom Abu Jahlin ak ñi ne Nadr ibn al-Harith waaye lii mooy li gën a wër waaye waa Quraysh ñoom ñépp ñu d'accord ci wax jooju moo tax suñu borom ne fàttalakul ñoom bi ñuy wax naan di wax wax joojale mu ne wa maa kaana allahu boroom bi nag tabaaraka wa taala nekku fi nag li yu'adhibahum di leen mbugal wa anta fihim fekk yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam yaa ngi ci seen biir fii nekk ci seen biir ma leen di mbugal loolu man duma ko def wa maa kaana Allahu te borom bi nekkul mu'adhibahum di leen mbugal wa hum yastaghfiruun te am na ci ñoom ñoo xamante ne nii dañuy ñaan suñu borom daal di leen jéggal di wax ghufraanaka ak ay astaghfirullah ak yu mel noonu di ñaan jéggalut borom bi tabaaraka wa taala mooy yi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci seen biir ci way ngëm yàlla yi nga xam ne ay néew ju doole lañ moo tax mu ne lool law tazayyalu la azabna alladhina kafaru minhum adaban alima xam nga lool gisoon nañ ko ci suuratul fath moo tax suñu borom ne woon cay bu ma leen ràññee woon ba daal di doon doon taqali diggante jullit ñeek yéeféer yi ma taqali leen ñoom ñépp ñu jóge Makka de mooy jullit ñépp jugo fa ba yéefari kese des fa kon de la naa wat naa ne kon dinaa mbugal alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi di yéefar yi fa des kese minhum ci ñoom adaban alima mbugal moo xamante ni nii mu tara tara tar lay doon kon nag mbir maa ngi noonu léegi lii lañ la doon wax ne ñii kenn ginu leen a kannasu mais lan moo leen teree wax ne borom bi bu dee lii dëgg la ah jukkee ci yow nag gindi ci waaye nag ñu teg ay mbugal parce que ñoom ay nit lañ yoo xam ne mooy li borom bi waxoon rek ne walaw asmaahum la tawallaw wa moo muridun te gisoon ko alhamdulillah mu ne wa ma mu ne waa moo lan moo tax sax ba allah yu'adhibuhum allah ba borom bi moom du leen mbugal ñoom ñoom abu jahlin ñii di ñaan lii ak waa quraysh ñii wahum te ñoom yasudduuna ñooy dox diggante anil masjidil haram nit ñi jàkkaay borom bi wi nga xam ne moom la armal muy kaaba gi booy tere nit ñi jullit ñu daal di fiy ñëw di jaamu yàlla ndax loolu lañ waxoon moo tax Uqbat ibn Abi Mu'ayt ba mu ñëwee alayhi min allah ma yastahiqu fekk yonent ma lay saa saam di julli mu naan ko mu ñëw daal di abu jahlin la woon sax naan ko yow est ce que terew ma la woon yow Muhammad nga julli fii Shu'ayb biñ benn jour muy julli abu jëli nu paawu màkka yi toog ñu ne mais kan mooy jëli li nga xam ne mbàqu gëléem gi ñu sànni fële nga daal di koy sotti fan baax ba'atha ashqal qawmi comme ni ko ibn mas'ud radiyallahu anhu nettalee comme ni nee ci saxiix yi nekki gën a yées ci ñoom gin ci texee di daal di jóg te mooy uqba ibn abi mu'ayt daal di jël li nga xam ne mooy mbaqu gëléem goo xam ne faatu na bañ sànni ko lu yàgg mu daal di jël mbàq gi noonu fekk yonent mi alayhi salaam fi mu sëgg di julli ci kaama gi mu daal di koy ba pare xamante ne nii noonee ta tamit moom moo ko masoon a xoj benn bés ba duudee des na yonent bi alayhi salaatu wassalaam da koo bett rek xoj ko ba ni nga xamante ne tuutee des nokk gi arrêté comme ni nga xam ne noonee la ko doon defe Seydina Siddiq radiyallahu anhu Seydina Abu Bakar fekk ko fa xëcc ko sànni ko fële sànni ko fële ne ko taqtuluuna rajulan anta an yaqula rabbuna allah ndax dangeen di faat nit ko xam ne moom crime li mu def lu dul mooy yàllaay sama borom def mooy di tere ne fii kenn du fi julli gis nañ mawlaanam nu Mas'ud keroog bi mu jàngee suuratul rahmaan ci kaaba gi Abu Jahlin moo tëb daal di koy maajeeri waaye am maajeeri lu ko dóor léegi nag mu ngi noonu le mu ne moom nag mu ne wal moo tax nag boroom bi sax du leen buggal wahum te ñoom yasudduuna anil masjidil haram ñu ngi dox diggante nit ñi jàkk ji nga xam ne maa ko war maal di kaaba gi wa awliyaa te du ñoom ñoo waroon a yor mbiru jàkka ji de comme niñ koy waxe naan ñoo ko yor ñoo fi yor ñoo mboor mbir yi ñooy dundal jàkka ji ñoo koy tabax ñoo koy liisal di ko solal ay yére déedéet in awliya o dëgg-dëgg ñi nga xamante ne loolu ñoom la war te ñooy ñi nga xam ne ñoo yor mbiru jàkka ji te ñoo ko war a doxe nekkul illal illal muttaqun dul ñi nga xamante ne nii ñooy way ngëm yàlla yi way ragal yàlla yi walaakinnal akbarum waaye lépp ci ñoom laa yàlla a xamuñu dara wallahu ta'ala a'lam